wa ahli tariqatihi al-faa'iziina ar-raabihiina amma ba'd ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci alayhi salaatu wa salaam euh, ñu ngi ñëw ba tey ci euh, jotaayu euh, Kunuuz al-Ashara bu al-imaam Salaahudiin at-Tijaani alayhi ridwaanu wa-r-rabbaani al-kanz as-saani maratibul wujud foofu la ñu yemoon fi radiyallahu anhu fama dumna fi bu'tatil asma'i was sifat tatafarraqu fina wa tataqawwatu alayna fama dumna fekk ñi ngi nekk maanaam ci e, asma' was sifat maanaam ci biir e, ndabal tur yeeg melo yi seen lool bu boobaa dañuy gis ne maanaam ci wàll gi nga xam ne fa boobu tatasarrafu fiina day soppandiku ci ñun maanaam ñoom tur yeegi melo yi borom subhaanahu wa ta'aala dañuy soppandiku ci ñun wa tataqawwatu alaynaa te dañuy ñuy dundee euh, ci biir loolu gisoon nañu li nga xamante ne moom mooy xadaraat yi euh, nga xam ne mooy bu ahadiya bi gisoon nañu bon ak waahidiya bi yooyu gisoon nañu euh, rububiyya bon ar-rahmaniyya ar-rububiyya bon ci biir loolu yëpp ñu al-uluhiyya benn bu ci nekk relation bi am mais tamit al ak al maliki kon gis nañu euh, li nga xam ne moom mooy euh, li nga xam ne moom mooy gën am solo ci xadara ci xadaraat euh, ci yi nga xamante ne noonu la ñu toppante ci martaba ci dayo amaa nag buñ dee xool ci wàllu njëkk am ak ñàkk njëkk am maanaam ci wàllu jamono loolu amul ndax borom subhaanahu wa ta'ala jamono yi duñu soppeeku ci moom mais moom mooy soppanteku ci jamono yi bërëb yi duñu soppandiku soppandiku ci moom mi moom mooy soppandiku ci bërëb yi moom mooy ki nga xamante ne moom moo amul bërëb yi ak jamono yi te moom mi ngi am fekk bërëb amul jamono amul subhaanahu wa ni nga xamante ne noonu la nekkee ku amul ak tàmbali amul fu mu yem naka noonu turam yi ak melo yi noonu lañ mel amuñ fu tàmbali amuñ fu ñu yem léegi nag jeexitali tur yi ak melo yi ñoom ñooy am fu ñuy tàmbali ak fu ñuy yem euh, ñoom am jeexital yi ñooy feeñ ci ay jëmm ñoom ñooy feeñ ci mbindeefam yi masalan aji wërsëgalaate gi bu fekkente ne moom boroom subhaanahu wa ta'aala ci coobareem amulul ku ñuy wërsëgal tur bi dina fi ne melok wërsëgalaate gi waaye li dul am moom mooy euh, application bi maanaam ci ñan lay soppandiku parce que ñooñu ñoom la borom bi soop ne amul bi amalu leen waaye saa yu soobee ne dinañ am tuur yooyu ak melo yooyu dañuy am jeexital ci ñooñu nga xamante ne ñooñu la tur bi ci boppam di am jeexital ci kaw loolu kon ñu war a gis leneen li nga xamante ne moom mooy euh, te te te gis nga foofu ngay gisee wuute yi nga xam ne xataa ci ilmul kalaam foofu la mu'tazila yi wuute ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa ahlu sunna wal jamaa xataa ba ci biir waa ahlu sunna wal jamaa yenn wuute yi nga xamante ne am na diggante ash'ari ak maturidi yi ci yenn wax yi mais surtout que ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, ñi Eh, borom xam-xam maturidi maturidi yu mag yi eh, muy xanafi yu mag yi comme ku mel ne al Kamal ibn Hammam ak ñu mel ne ñoom rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne maanaam li nga ne moom la Ash'ari wax moom mooy li wér ci wàllu googu te mooy turu yàlla yi eh, naka jekk dañ fe nekk maanaam tur yi amuñu foo xamante ne foofu lañu tàmbalee waaye borom subhaanahu wa ta'ala moo leen di feeñal maanaam fekk lu askanante ak li nga xam ne moom la ñu moom la euh, maanaam lu askanante moom moo leen di feeñal maanaam mooy jarul beneen mooy lépp loo xam ne day dugg ci takwin maanaam ak amal lépp loo xam ne day day mindee fi ñoom ci ñoom lay aju maanaam ah, jarul benn tur benn melo benn mbir boo xamante ne maanaam dañ naan euh, lii euh, lay laaj déedéet maanaam li nga xamante ne moom mooy juróom-ñaari rek doy nañ voilà muy juróom-ñaari sifaat yi yooyu ay sifa lañ yoo xamante ne borom subhaanahu wa ta'ala ak maanaam juróom-ñaari melo yooyu borom subhaanahu wa ta'ala ak yi wala boog li nga xamante ne daal moom mooy eh, ni ñuy feeñee moom daf leen maanaam da leen di feeñal ci tur yooyu masalan moom day dund ci melo wu ñu ak dund dund day day day day am namm-namm ci melo googu day am kaddu ci melo yi nga xam ne moom mooy ak kalaamu mooy kaddu. day euh, day gis ci melo bi ñuy tuddee albasar mooy gis-gis moom basirun a basar ak as-sama mooy ak dégg-dégg mooy xamee am day day dégg ci dégg-dégg melo dégg-dégg boobu alors que ñi nga xam ne ñooy maaturu man amanam ba muy juróom-ñaari melo yooyu juróom-ñaari melo yi comme niñ ko gisee mooy moom la wax ci tasawuf al a sab'iyya maanaam juróom-ñaari yi nga xamante ne ñooy juróom-ñaari melo yi nga xam ne mooy eh, imam yi juróom-ñaari te ñu koy wax ci imam sifatul maani eh, ci mutakallimuna di ko wax noonu ah sifatul ma'nawiyya ci loolu mooy ci li muy amale maanaam mooy comme borom subhaanahu wa ta'ala ñi nga xam ne ñoom ñooy woo mu'tazila yi masalan ñoom dañoo jàpp moom eh, day maanaam day dund maanaam dañ naan borom subhaanahu wa ta'ala voilà ñoom dañ naan borom subhaanahu wa ta'ala hayyun dëgg la day dund. ñu ne alimun ku xam la muridun am namm namm la qadirun am sañ-sañ la sami'un dégg kuy dégg la mu ta euh, basirun kuy gis la mutakallimun kuy am kuy wax la maanaam am kàddu sauf que ñoom juróom-ñaar yi ñoom dañoo jàpp ne ci zaat lañ koy defee borom subhaanahu wa ta'aala ci nekk-nekkam la koy defee alors que waa ahlu dañoo jàpp ne déedéet defewu ko ci nekk-nekkam mooy ñoom dañoo jàpp ne borom subhaanahu wa Euh, nekk-nekkam dafa nekk loo xamante ne amul tur amul melo amul askan et cetera comme niñ koy waxee nii ci akabirul euh, aarifina yi di ko wax mooy ne nekk-nekkam dafa nekk loo xamante ne dafa joyu euh, turam yi ak melom yi loolu ak feeñu waay la wàcc waay la maanaam kon dafa am li nga xam ne moom mooy azat bi nga xamante ne moom mutlaq la maanaam comme niñ ko gise woon dafa dafa nekk lu ñu joyal waaye mu am li nga xam ne moom mooy ay feeñuwaay mooy ak tajalliyaat feeñuwaay ñuy loolu ci ay turam ak ay melom la koy defee mooy asma wa sifaat turam yeeg melo mi tur melo yi nag du ñu ñooy jëmmi nekk-nekk gi waaye wuute wuñu nekk-nekk gi kon euh, ngir ne buñ ne borom subhaanahu moo def nangam maanaam da gis ne yàlla la ñuy xalaat waaye nag mi ngi koy defee ci nekk ci melo ak turam yii la ko defee maanaam kon tur yi melo yi nekkul jëmmi nekk-nekk gi waaye wuute wu la ko moom kon loolu moom moo tax waa ahlu sunna wal jamaa di ko wax alors que mu'tazila yi dañoo jàpp ci nekk nekkam rek la koy defee maanaam moom borom subhaanahu wa ta'ala amul melo bu ñu tuddee as-sami' as-samu al-basar al-hayaat maanaam ko ñu def ko ci ordre bi al-hayaat muy dund al euh, al-ilm muy xam-xam al euh, muy namm-namm al muy kàttan mooy ak sañ-sañ euh, as-samu ak dégg-dégg al-basar gis-gis ak muy kàddu ñoom. dañoo jàppale léegi nag ñi nga xam ne ñooy maaturidiyya nag ñoom dañ cee yokk beneen muy juróom-ñetteel ci mooy ñoom la ñuy wax ak takwin ndax ñoom dañoo jàpp ne borom subhaanahu wa ta'aala day amal maanaam et yëpp yi nga xamante ne ñoom seen ay jeexital fokk mbindeef nekk fi jeexital yooyu di feeñ ci mbir yi euh, loolu dafa am ci takwin lay amee et que loo xam te ne obligatoirement dafa nekk azaliya maanaam euh, ne faw dafa am mësa am nekk naka jekk dafa mësa am déedéet comme masalan borom bi suy bind maanaam bind bi jëf ji loolu ci ci maanaam jëmmi jëf jooju noonu euh, loolu euh, dafa dugg ci melo yi ñuy wax takwin voilà suy wërsëgalaate jëmmi wërsëgalaate googu dafa dugg ci maanaam win googu nga xamante ne mooy amal gi takwin mooy la genèse mooy ak amal dara et ci loolu la amee et que boros maanaam tur yooyu euh, nekkuñu loo xamante ne wala melo nekk tur yooyu nekkuñu loo xam ne azaliya la alors que ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa ahlu sunna wal jamaa dañoo jàpp ne ahankay loolu azaliya la maanaam ah, kii ma ah, ah, asha'ira yi parce que baatu takwin ci boppam moom moo jarul ñu koy indi di ko beral mbax ndax lan ndax yooyu yëpp dañuy dugg ci ronu ñaari tur moom mooy ñaari melo mooy al qudra ak al irada mooy al irada mooy namm namm ak al qudra maanaam soo boolee namm namm borom bi ak sañ gim sañ def ko ba pare génne ko ci ba pare eh, namm nammam exécuté wu maanaam Euh, euh, ci qudra sañ-sañam muy kattanam maanaam muy puissance am capacité am compétence am exécuté wu parce que namm na moom mi ngi fi ne namm naa def loolu loolu ñaar yooyu soo leen boole loolu moom mooy maanaam moo tax euh, moom mooy mooy indi amal gi lu borom bi lu ko neex mu def ko innahu idha arada shay'an fa innama yaqulu lahu kun naka buur yàlla subhaanahu wa ta'ala leen rek am mooy su nammee dara daf koy wax rek nekkal mu nekk Euh, te loolu kon mooy sañ-sañam bu maanaam euh, day exécuté wu à travers la à travers qudra mooy maanaam euh, iraadaam booy nam nam day exécuté wu à travers lan qudra mooy sañ-sañam ci kaw loolu kon loolu moom moo tax muhaqqiquna yi mooy ñi nga xam ne dañoo xóotal mbir yi ci biir xanafiya yi muy maturidi rahmatullahi alayhim ñoom ak asha'ira yi ñoo ànd ci seen gis-gis wàllu googu mais ixtilaaf googu wuute googu loolu maanaam ixtilaaf la goo xam ne wuute la goo xam ne bu mën a nekk la ci biir ahlu sunna par contre li mënta nekk ci biir ahlu sunna wal jamaa la mooy li maturidi yi wax mooy ne mooy ne turu yàlla yi ak ay maanaam euh, yooyu dañoo nekk loo xam ne turu yàlla yi seen bopp dañoo nekk loo xam ne dañoo dañoo sosu maanaam ñoom maanaam borom subhaanahu wa taala mi ngi am na mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi masalan mi ngi euh, mi ngi bind parce que ku ñu bind fi ne wala bokk day jéggalaat parce que ku ñu jéggal def fi ne wala et cetera alors que loolu bu fekkente ne mbir mi noonu la demee et euh, que bu borom subhaanahu wa ta'ala fi maanaam mooy kuñu ci ku ñuy appliqué wu fi nekkatul tur yi dootuñu fi nekkati parce que tout simplement euh, borom subhaanahu wa ta'ala su kenn ku mu jéggal mënatul a tudd par exemple al-Ghafuur al-Ghaffaar al-Ghaafir maanaam aji jéggale ki aji jéggala euh, laakoon gi ak ki nga xam moo sax dàq ci li jéggale lu ne maanaam kooku du mën a tudd noonu borom dootu mën a tudd ci noonu parce que lan parce que ku ñu jéggal nekk fi par exemple voilà par exemple ma ne amul ku ñu ku fi ne borom subhaanahu wa ta'ala du parce que pour pour mu tudd alxaaliq il faut ku ñu bind nekk bu ñu demee ba borom bi bindagul dara wala boog jamono ji nga xam ne borom bi bindagul woon dara loolu tuddul woon alxaaliq ba mu demee nag bay bind ki la tudd alxaaliq euh, te loolu amul euh, mais nga gis ne ñenn ñi ñu ku mel ne al imam ibnu Taymiyya euh, rahimahullah moom par exemple mu juum tamit ci boobu masala loolu moom moo tax moom dafa jàpp ne borom bi subhaanahu wa ta'ala mu nekk kuy bind daa iman maanaam loolu moom mu jàpp ne kon Euh, xaaliq la maanaam mooy day bind euh, ba pare mu ne wowal xalaaqul alim mooy bindaakoon bi nga xam ne moom moo xam lépp mu moom mu jàpp ne borom subhaanahu wa ta'aala naka jekki dafa mës di loolu moom moo tax euh, ci sharh hadith Imraan ibn Husayn bi radiyallahu anhu bi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax naan kaana Allahu wala shay'a qablahu mu am ay riwaaya yu wuute maanaam riwaayaat yi mooy kaana Allahu wala shay'a maahu kaana allah wala shay'a ghayruhu ak kaana allah wala shay'a qablahu buur yàlla subhaanahu wa ta'ala daf fee mësa nekk te amul lenn lu fi nekk ndoo woon ak moom buur yàlla subhaanahu wa ta'ala daf fee mësa nekk mooy wala shay'a ghayruhu mooy amul leneen lu dul lu dul moom yàlla ak kaana allah wala shay'a maahu buur yàlla subhaanahu wa ta'ala daf fee mësa nekk te amul kenn ku fi mësa àndaale di nekk ak moom ak kaana allah wala shay'a qablahu buur yàlla subhaanahu wa ta'ala daf fee mësa nekk mësta denc du dañ di fi nekk waaye nag moom ba mu fi ne amul woon lenn lu ko jiitu lu fi ne Ibn Taymiyya moom dafa jàpp ne wa euh, ci ci moom dafa jàpp ne riwaayo bi jub maanaam mooy shay'a qablahu te fekk pourtant wala shay'a ghayruhu mi ngi ci Sahih Bukhari de mais nee na moom déedéet euh, du jàpp loolu parce que de toute façon wax bi benn la et que wala shay'a qablahu moom lay jàpp maanaam dara jiitu ko loolu boo gisee mu jàppee ko noonu parce que bëggul euh, wax ne parce que dafa jàpp ne boro li ñu tuddee alxaduutu naw ay moom loolu lay moom loolu la jàpp maanaam moom dafa jàpp ne mindee fi te loolu gis-gis la bon après peut-être que mën nañ bañ a yaatal trop ci buntu boobu ci bi ñuy leeral ci taxawiya ci taxawiya bi sax taxawiya bi leeral nañ bu baax masala boobu euh, ndax moom dafa jàpp dafa am lu ñu tuddee alxaduutu naw ay moom noonu moom loolu la théoriser maanaam mooy lan mooy ne borom subhaanahu wa taala naka jekk effectivement daf fee matane mais moom dafa ne euh, dara nekku fi di ko jiitu parce que lu ñuy gën di dellu ginnaaw ci temps bi maanaam mooy ba azal mooy l'antériorité absolue euh, mooy ba dara dul dara naka jekk borom subhaanahu wa ta'aala comme moom mooy bind dafa mës nekk di bind maanaam moom borom bi mu musu fee nekk moom kese kese noonu déedéet faaw parce que moom dafa jàpp ne borom bii bind moo gën a mat ki bindul. comme que nag borom subhaanahu wa fa dafa bokk ci matam lu fekk mooy muy bind muy amal kon naka jekk dafa mës am lu muy bind maanaam loolu moom mooy lan moom jàpp na ne bu ñu jëlee euh, mbindeef yëpp kenn ku ci nekk da ngaa sos maanaam kenn ku ne am nga foo tàmbalee moom loolu d'accord na il faut que tamit ñu préciser bu baax a baax pensée moom gis-gisam moom d'accord na ci ne boro maanaam mbindeef boo gis am na fu mu tàmbalee loolu moom d'accord na ci mais li mu mooy ne borom bi mës na fee nekk te amul ku mu nekk di bind est-ce que comprendre mu tuddee ko alxaduutu maanaam mooy xeetu sos mooy sos bi nga xamante ne eh, genre bi la quoi le genre la création a toujours des des créatures le genre créature genre bi boppam moom daf fi mës a nekk li mës a li fi mës deñ nag mooy borom subhaanahu wa ta'aala bind mais li nga xamante c'est sûr Euh, moo am mooy nekk mbindeef mu ne mooy créature bu nekk am na jamono amoo woon maanaam déjà sax loolu logique bi da ngay gis ne day day day defee naqaree day naqaree lay wax parce que maanaam comme quoi euh, da ngay gis euh, ak respect bi ñu ko mën a jox yëpp maanaam boo leen gisee parfois loolu leeral nañ ko ci taxawiya bi parfois ñuy insister sur yenn point yi maanaam malgré que moom la ñu gën di luñutu yenn waxam yi di ko gën a leeral Euh, surtout que parce que dafa gën a bëri ay taalibe suñu jamono euh, ci ñi nga xamante ne ñun maanaam ñoom ak waa ahlu sunna bokkuñu ni ñuy gis-gise gisee bokkuñu gis-gis euh, daf cee gën a bëri taalibe loolu benn la bu tax ñu ciy gën a mais beneen bi ci des tam moom mooy respect biñ ko jox maanaam suñu suñuy wax ci ay mbiram di di di di lu ñutu ay mbiram di wax ne ni mu xalaatee du ni c'est pas parce que dañoo dañ koo bëgg maanaam dañoo bëgg a wax ne moom ay gis-gisam dara baaxu ci mais parce que justement ni mu nekk imam ak xam-xam bi mu amee nekk ci mu nekk ci yéeme ci xam-xam euh, ba mën a nax nax ñu baree bari ci yenn ci gis-gisam yi moo tax ñuy ñuy taxaw tamit di préciser ne gis-gisam bii bii bii boroom xam-xam yi ànduñ ci waxam maanaam effectivement boroom xam-xam mu mag a mag a mag la te loolu moom ñaari nit ñu xel mënuñ cee wute euh, boroom xam-xam bu rëy rëy la bu extraordinaire comme li al-Hafiz Ibn Hajar wax rahimahullah ci ad-Durarul Kamila euh, bi muy wax naan moom musul moom moom dafa exceptionnel dafa garaaw du ko parce que euh, dafa ni moom dafa gis sax ne maanaam moom da gis comme koo xam ne mën na toog comme si que xam-xam bi moo naan ko génne ma quoi maanaam euh, te daf dañ koy gis ci jamono muy wax Euh, benn maanaam ci benn question donnée par exemple ñu wax ko ci mu ne la wala ñu ne ko lii lan mooy tontu bi wala yooyu mu ne la lii am na téeméeri tontu ak juróom benn tontu bu njëkk bi lii mu ne tontu bu njëkk bi nangam na argument bi lii la ñaareelu tontu bi nangam noonu la koy jàppee boobu téeméer ak juróom benn mu ne moom day mën a toog ci ay waxtu yu néew mu wax ci xam-xam loo xamante ne bu doon keneen ku mu mën a doon day laaj ngay dem déjà di dem di yëri ji ay téere di gëstu ñëw pour mën a wax tontu pour mën ko wax ba pare euh, ci ay ay ay weer wala ay at ngay def wax xam-xam boobu maanaam kon vraiment il faut que mu nekk koo xam ne dañ koy reconnaître vraiment ci mu doon il faut pas que ñu woyofal ci mu doon euh, ànd ak yeneen i mbir yu mel noonu euh, d'ailleurs taalibim ak imam Ibn al-Qayyim rahimahullah mi wax ci Madaariju Saalikiina ne Ibn Taymiyya rahimahullah dafa bokkoon ci ñi nga xamante ne dañ daan gis lawhul mahfuz te te jàpp naa ne mën dëgg la mooy ne nekkul ku ndaw ci biir nit yàlla yi loolu moom dafa war a leer tamit léegi nag euh, euh, kon bu fekkente ne mbir mi noonu la demee euh, kon il faut que tamit ñu am ñu ñu ñu bu ñuy wax ci mbir ne wax ne d'accord ci lii ci gis-gisam tamit faaw dañ ko war a leeralal nit ñi mais aussi bu ñu ko leeralalee tamit ñu préciser pensée bi bañ a nekk ci noonoo xëccoo xiiroo ŋaayoo bañante soxorante waxante lu ñaaw ak yu mel noonu maanaam ay invectif quoi bañ a nekk ci ci genre discours boobu comme ni ko ñenn ñi di defee ñi nga xam ne ñu bari ci loolu la ñuy euh, voilà moom euh, euh, voilà comme ni ko Ibn Qayyim Ibn Qayyim waxee ñoom ñii tarixa Cheikh Abdul Qadir al-Jilani radiyallahu anhu la jëloon te ñaari nit ñoo dox seen diggante Cheikh Abdul Qadir al-Jilani radiyallahu anhu ci càllale gi nga xam ne moom lañ jotee imam Ibn Taymiyya moom ci boppam ci Majmu'ul Fatawa saa yu wax Cheikhuna Cheikh Abdou Khadr Jilani la ci jublu radiyallahu suñu sëriñ donc euh, il faut que quand suñuy wax ci seeni mbir ñu am benn recul benn euh, sang-froid quoi te mm, ah d'ailleurs ci mbiru nekk d'ailleurs mbiru ku buñ ciy wax mbiru ku mën a doon nag d'ailleurs suñ ciy wax il faut que ñu ànd euh, xel xol bu dal ba pare ñu baña a ànd ak ufuri ak ay émotion maanaam émotion yi bañ a bañ a bañ a dominer ñu wax rek li nga xamante ne moom lañ jàpp ne mooy dëggu yàlla lawul ne daal iman ñun ñoo am dëgg ci lu ne mais au moins dinañ wax ne lii moom mooy suñu gis-gis te yàlla rek tax voilà te yàlla rek tax surtout bu fekkente ne mooy gis-gisu li ëpp fuuf ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim yenn njuumte yi ñu moytandikuloo ko nit ñi ñu bañ koo jàpp parce que tout simplement ku mel ne Ibn Taymiyya par exemple moo ko wax ak màggaayam Euh, kon euh, njuumte googu nga xamante ne moom moom la wax maanaam moom la amee ba tax muy wax euh, alqidamu naw'i laa bëggoon a wax maanaam hudus naw'i alqidamu naw'i la wax maanaam nga xam ne day wax na naw'i mooy ak jiitu goo xamante ne ni yi sosu yëpp dañoo jiitu mais ci seen genre mais pas ci maanaam dañoo am prééternité ci seen genre mais pas ci seen individualité ci seen élément waaw ci seen élément que ni borom subhanahu wa ta'ala dafay nekk naka jekk di bind loolu xam ngeen ne loolu wirul wirul ndax borom subhanahu wa ta'ala bu looloo tax bu daan di dàq faw dàq riwaaya bi nga xam ne moom mooy wax qaala allah wala shay'a ghayruhu ak qaala allah wala shay'a ma'ahu euh, ne buur yàlla subhanahu wa ta'ala euh, euh, dafay mës nekk te amul lenn lu mu fi àndal wala boog dafay mës a nekk te amul leneen lu dul buur yàlla lu fi ne ànd ak ne loolu mi ngi sax na ci sahihul Bukhari rahimahullah mais moom Euh, mu insister pour dàq riwaay yooyu daan ne rek loolu riwaay bil maanaa la moo tax nangam nangam nangam voilà euh, te li xel nangu mooy ne yàlla rek nekk fi kese nekk buur nekk ki nga xamante ne moom mooy ki ki ki ñuy jaamu kese euh, loolu mooy li xel yanu loolu moom moo tax ci en tout cas al arsh par contre loolu am na ay taalibe yoo xam ne dañuy ne dañuy bañ ne al arsh moom Ibn Taymiyya moo ko bind loolu tam ñu préciser mais ci téere boobu tamit da ci wax ne arsh borom subhaanahu wa ta'aala comme istiwa ala arsh maanaam dafa yemoo ci arsh te loolu daa bokk ci ay meloom te meloo la yoo xam ne dafa takkoo ak moom kon moom daa jàpp ne borom subhaanahu wa ta'aala musta dañ di ci kaw arsh maanaam ci kaw loolu kon arsh musul dañ di fi ne maanaam arsh dafa musta dañ di nekk di nekk ak borom subhaanahu wa ta'aala ndax borom bi naka jekk dafa nekk te boo xoolee moom dégg-dégg gi am ci yemoo ci kaw arsh même bu ko dul wax de manière claire et précise mais maanaaw ku toog ci kaw arsh rek la jublu la ci jublu maanaam moom dégg-dégg boobu la ci am euh, même bu dee xam du leer mais boo ko xoolee dëgg-dëgg ba lu ñutu ko dangay gis ne li mu mën a expliquer li muy tekk yëpp mooy li mu bëgg a wax rek mooy yàlla daa toog ci kaw te maanaa boobu mënta wér comme ni nga xamante ne noonu la nekkee lu lu feeñ lu leer nañ euh, kon Euh, li nga xam ne moom lañ ci jublu woon daal mooy ne borom subhaanahu wa ta'aala naka jekk daf fi mës a nekk ak ay turam ak nekk-nekk euh, gi ak turam yeeg melo yi dañoo wute martaba ba pare tur yeeg melo yi maanaam ak xadara yi ñuy ne tamit dañuy nekk ci ay martaba yu wute mais martaba yooyu noonu du ci jamono du ci wax du ci bërëm maanaam martaba yooyu maanaam ci martaba la muy niveau wala gën a ñu wax ne lii moo sut lii lii gën a màgg lii wala yu mel mais du question ne dañ naan euh, lii moo am après par la suite lii doo ko am déedéet mbir mi demeewut noonu mbir mi mënta demee noonu d'ailleurs mënta nekk ne lii moo am après lii am euh, parce que borom subhaanahu wa ay turum ak émérom naka jekk maanaam dañoo nekk loo xam ne azali abadi la maanaam musuñu deñ di am ba pare duñu deñ di am borom subhaanahu wa ta'aala ay ay ay ay ay ay ay soppeeku mënta nekk ci moom maanaam ay altération modification changement mënta opéré ci moom loolu mënta nekk Euh, ndax loolu pour mu mën nekk fokk mu am loo xamante ne ay élément extérieur la loo xamante ne mooy am ay ay ay jeexital ci yow loo gis muy soppeeku rek dafa am lu nekk ci biti loo xamante ne moom mooy soppeeku ci moom te loolu mënta ne ci borom bi subhaanahu wa ta'ala kon loolu maa daama ne leer na keni euh, ay feeñuwaay la pour borom subhaanahu wa ta'ala nekk nekkam dafa absolu dafa nekk lu doyal loo xam te ne amul biir amul bit amul lu ko dugg amul tur amul melo amul leneen ba pare mu am feeñ waayam ci ay turam ak ay meloom lool mu nekk beneen martaba bu muy feeñal ci mbiram muy ay turam ak ay melom yooyu nag ci la xadaraat yi wuute yi nekk comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee ci suñu jotaay yi bu fekkente ne lii leer na wala laa alhamdulilah mi na kon ñu daal di fi nga xam te ne moom lañ moom lañ amoon mu ne fa allahu nako bur yàlla taala aji kawe ji yattasifu day melowoo bi sifaatil maxluqiina ci melo mbindeef maanaam da ngay gis ne borom subhaanahu wa ta'ala dafay meloo melo yi mbindeef yi euh, mbindeef yi nag ki ci gën a mat dool dinañ ci gën a ñëw insha allahu taala euh, amaan ci jotaay bi ñëw ngir gën a leeral wàllu googu moom mooy euh, al insaanul kaamil ndax ki nga xam ne moom mooy al insaanul kaamil mooy nit ku mat ki nga xam ne borom subhaanahu wa ta'ala dafa feeñal ci moom ay turam ak ay meloom ba pare feeñal ko ci yëpp ba tax li yenente bi sallallahu alayhi wax ne inna allaha xalaqa aadama ala suratihi naka buur yàlla subhaanahu wa taala bind maam aadama alayhi salaam ci maanaam uh, ci uh, meloom moom maanaam ci formam à son image lu tax parce que melo yu mu yore image bi nga xamante ne moom la yore moom bonam subhaanahu wa taala loolu ci la bindee eh, mam Adama alayhi salaatu wassalaam ndax lu tax ndax ci moom la feeñale mboolem turam ak meloom moo tax mu ne allama Adama al asmaa kullaha moom buur yàlla subhaanahu wa ta'aala dafa xamal maam Adama turam yeeg meloom yëpp waaye euh, li nga xamante ne moom mooy turam yeeg meloom yi euh, moom la xamal euh, maam Adama mais borom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom daf ko dafa fekk ne moom feeñaloon na ci moom ci lu jiitu maanaam li nga xamante ne mooy nekk-nekkam mooy nekk-nekku xam-xam yi maanaam du jëm du turu xam-xam yi wala xam-xam yi ci seen bopp déedéet mais jëm xam-xam yi comme ni nga xamante ne noonu la ko imaam al-Busayri radiyallahu anhu wooyee ci euh, hamziya bi ah, ummul qura euh, d'ailleurs biñ ci tollee leeraloon nañ ko bu baax a baax surtout ci bayit boobu mooy bi mu naan ko laka zaatul ulumi min aalamil xayb bi wa minha li aadamal asmaa'u maanaam yow de yenente bi sallallahu alayhi ñeel na la jëm nekk ne jëm mi xam-xam yi jëm mi xam-xam yi yow euh, ci xam ci ba xam ne mooy adduna yi kumpa maanaam aalamul xayb waaye nag maam Adama moom alayhi salaam moom tur ya la kon nga gis ne jëmmi mbir yi ak turu mbir yi du benn loolu nag boo bëggee xam euh, différence bi euh, naxtu ko rek euh, ci maanaam tey mbayeen buñ nekkoon ganaar wala ceeb ceeb ceebu ganaar maanaam mu dégg tur bi maanaam jëmmi tur ceebu ganaar ak jëmmi ceebu ganaar ci boppam ñu teg ko ci kanam mu gis ko yor ko téye maanaam ñaar yooyu wuute na dégg nga maanaam ñaar yooyu wuute na lool ndax. Euh, xam rek ne ceebu ganaar existé na nga di ko dégg wala yu mel noonu bokkut ak tey buñ la ko taajaloon nii nga tiim ko maanaam di dank di ñaak ak xeet yu mel noonu loolu moom yaakaar naa ne euh, mbayeen ak d'ailleurs ñu dul mbayeen maanaam mën nañoo xam li nga xamante ne moom mooy importance maanaam différence bi nekk ci diggante ñaari mbir yooyu euh, kon kon borom bi subhaanahu wa ta'ala Euh, kon yenente bi alayhi salaat wassalaam kon moom moo moom moom moo amee woon loolu moom moo tax moom mooy al insaanul kaamil bu ñu naan nit ki mat dëgg-dëgg moom la lu tax ndax dafa melowoo li nga xamante ne moom mooy melo yi mbindi fi maanaam ginnaaw ba mu melowoo melooy borom bi subhaanahu wa ta'aala mooy li ñu tuddee sifaatul haqqiyya ndax buur yàlla subhaanahu wa dafa feeñal ci moom ay meloom moom ba noppi feeñal ci moom melooy mbindi fi maanaam lépp li muy bind tamit melo yi ñu amee te ñu jagoo ko te yàlla mënta melowoo yooyu melo tamit moom daf koo melowoo lool foo ñu ka ñu xam ñu xàmmee loolu tax mu dajale parce que borom subhanahu wa ta'ala dafa am ay melo yoo xam ne moom moom borom bi du ko melowoo comme par exemple ay gëmmentu ay nelaw ay xiif ay yooyu alors que yenente bi sallallahu alayhi wasallam da koy melowoo masalan voilà ay reetaan ay jooy ay yooyu loolu yéen borom bi du ko mën a mënul mën du ko melowoo maanaam euh, reetaan dans le sens kex daal laa bëgg a wax mooy xàqataay alors Euh, euh, leneen li nga xamante ne moom la borom subhaanahu wa ta'aala melowoo moom maanaam à travers feeñ gi mu feeñal boppam ci jëmmi ki nga xam ne moom mooy jëmmi euh, al insaanul kaamil mooy nit ki mat bokkul nag ki ñuy wax al insaanul xayawaan mooy nit ki nga xamante ne moom nit njaay àll la mooy l'animal quoi le li ñuy le le l'être comme bu ñu naan l'homme social c'est un animal moom maanaam dund la mooy dundit la mooy ne nit la koo xamante mooy mooy jëmm la joo xamante ne ndundit la maanaam day dund dund comme yi yeneen rab yeeg ñooñ di dundee kooku même bu fekkente ne am na ay prédisposition yu ko borom subhaanahu wa ta'aala parce que doomu aadama la maanaam doomu maam aadama alayhi salaatu wassalaam donc am na ay prédisposition yu nekk ci moom yoo xamante ne amul ci mbindeef yenen yëpp waaye taxul mu nekk ki nga xamante ne moom moo tax ñuy wax al insaanul kaamil mooy nit ku mat nga xam ne mooy xalifatullahi fil ard mooy xalifa buur yàlla subhaanahu ci kaw suuf mais aussi nekk xalifa ci univers bi yëpp ci existence bi kon euh, nit ki ñuy wax ci wàllu googu kon moom mooy nit ku mat maanaam moom moom moom la ñuy wax loolu yéen borom bi subhaanahu wa taala bi nga xamante ne dafa feeñal ay mbiram ci nit kooku maanaam euh, te ki ki maanaam ki ki représenté loolu ki ci gën a kawe te moom ci boppam mooy cosaan bi muy yent yàlla Muhammad alayhi salaatu wassalaam Euh, borom bi kon subhaanahu wa taala dafa feeñal ci moom turam yi ak melom yëpp ba def tajalli zaat yi ci moom mooy maanaam dafa def tamit dafa def tajalli zaat yi d'abord ci moom dooga def tajalli asmaa wa sifaat maanaam euh, dafa feeñal ci moom ci feeñu ci moom ci nekk-nekkam dooga feeñal ci moom ay turam ak ay meloom et que feeñal tamit ci moom melo yi nga xamante ne ay melo yu mindeef lañ nga xamante ne doon doog dafa yor caractéristique yëpp ci kaw loolu kon moom mooy adduna bu mag bi ci kaw loolu moo tax doomu aadama moom moom àdduna la boo xamante ne bu ndaw la et que bu mag bi maanaam moom doomu aadama moom mooy ki nga xamante ne ci zahiram lépp adduna bu mag bi mi ngi ci moom ci nii ndax lépp loo xamante ne am na ci àdduna bu mag bi rek am na ci adduna am na ci doomu aadama lépp amul monde bu nekkul ci monde adduna monde euh, ci univers bi wala ay éléments yu ci am yoo xamante ne nekkul ci doomu aadama d'ailleurs éléments yi nga xamante ne ñoo composé univers bi yëpp quatre-vingt-douze lañ voilà maanaam bu ñu leen par benn benn atomes yi nii éléments yooyu yëpp bu ñu leen jëlee ñoom ñëpp quatre-vingt-douze lañ te quatre-vingt-douze xam ngeen ne mooy Muhammad mais amul benn mbindeef boo xamante ne quatre-vingt-douze éléments yooyu yëpp daje nañ ci moom mooy euh, euh, mooy kii atomes yi quoi mooy comme bu ñu nee le fer zinc hélium euh, cuivre oxygène et cetera yooyu hydrogène voilà azote et cetera yooyu bu ñu leen yëpp yëpp ba mu jeex quatre-vingt-douze lañ yi possible yëpp yi am mais ci nit rek le quatre-vingt-douze yëpp daje amul beneen bu quatre-vingt bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu beneen mbindeef bu ko am amul amul kon Euh, loolu rek ne c'est que déjà bu ko xoolee ci aspect boobu dinañ gis ne kon nit maanaam moom benn euh, prototype la ci adduna bu mag bi te pourtant euh, loolu nag wuute nag tey bu ñu xoolee géej yi géej gi ni mu nekkee ci ah, nga xamante ne tey imaginer nit ki li mu am ci ay rangooñ li mu am ci ay waxuma la mais mais tey imaginer li mu am ci ay tuflit par exemple ci ay tuflit tey bu dul woon ne borom subhaanahu wa taala dafa bind ay ay ay xeeti mindeef yoo xamante ne ñoom ñoo nekk ci lexam yi ci biir gémmin géeg yooyu noonu nga xamante ne euh, lu nar a déborder maanaam lu nar a wala mu téye ko mais nit ki euh, bu doon yuut pasalan tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps lim a génn ci dox balaa moo génn adduna baanaam bu dundoon tey par exemple soixante temps wala yooyu da ngay ne te mu ëpp Rhône bi wala wala so kii bi Loire bi wala Saône bi et cetera maanaam mais borom subhaanahu wa ta'aala mooy ne dafa am ay ay yu nekk ci biir géej googu maanaam ba tax ba géej googu du déborder du génn da ngay seetlu loolu ci nit ci doomu aadama loolu natt ko ci rangoñ tamit natt ko ci lu bare bare su doon tout le temps day jooy nit ki yi génn rangoñ yi génn amul lenn lu koy téye ba rangoñ yi génn. maanaam muy bëri ba pare di di di di di tegaloo te xam ngeen ni productivité bi borom bi di defal affaire yooyu noonu mooy day produire day reproduire tout le day rapide day gaaw parce que système bi borom bi def ci doomu aadama la mais euh, tey boo xoolee nit ki pour pourcentage bi nekk ci nit li composé ci moom ndox moom mooy exactement même pourcentage bi nekk ci ndox ci ak mooy à peu près soixante dix pour cent ci ci ci ci ci ci suuf si par exemple voilà loolu nga jël ngelaw nit ki nga gis gis nga ni muy nooyee di génne ngelaw wala yooyu et cetera wala yeneen yi maanaam et cetera euh, maanaam boo xoolee yeneen yi maanaam nga gis monde animal monde minéral gis nga muy dund mais nga gis monde minéral bi mën a nekk ci moom tamit comme euh, par exemple euh, wey yi yax yax yax yi yi nekk ci biiram et cetera nga gis yooyu yëpp mën a nekk ci daje daje ci moom nga xam ne euh, monde végétal bi maanaam mu ne nekk ci moom muy muy sax ay karaw a yu mel noonu maanaam tey boo ko loolu ci doomu adama da gis ne tey buñ lu nekk boo ko toppee da gis ne doomu aadama vraiment dafa nekk koo xam ne dafa mat sëkk dafa mat sëkk ci lépp voilà euh, te dafa feeñal ci lépp ni muy amee tàngoor noonu lay amee seddaay wala et cetera ni nga xamante ne noonu lay euh, tooye yaram ni mu amee tooy noonu la amee ay bërëb yu wow ci moom gis nga lépp loo xam ne kii la minarat ci bon comme wéy yi et cetera ni mu woowe et cetera maanaam vraiment da ngay gis euh, ni doomu aadama nekkee être bu exceptionnel ci ci ci ci ci lépp ci lépp euh, mais loolu moom mooy ci kaw jëmmam loolu mooy bu ñu xoolee jëmmam mais bu ñu xoolee rawxaan yetam mooy ruuxam comme euh, loolu bu boobaa da ngay gis ne ruuxam moom Euh, comme ruux bi dañ ko copier ci ruuxu yenente bi sallallahu alayhi maanaam mooy ruux maam maanaam bi nga xam ne moo jur ruux ye maam Adama alayhi salaam ak doomam yëpp maanaam da ngay gis ne euh, ruux boobu vraiment euh, ruux doom maanaam ruux boobu mu nekk kon ruux boo xam ne borom subhaanahu wa ta'aala ci boppam moo ko ci ci nit ki mu nekk ruux bu spécial bu particulier voilà bu particulier parce que photocopie la wala boog en tout cas dafa juddoo ci ruuxu yenente bi alayhi salaatu wassalaam euh, muy kon lu ruuxu nit ku mat kooku lool moom moo indi doomu aadama di am prédisposition yi nga xamante ne moom la am yëpp voilà le fait que donc mu tabaxoo ci jëmmam ci moom aadama alayhi salaam ruuxam ak xolam maanaam copier ko à à travers euh, prototype adamique bi maanaam bi maam aadama am alayhi salaatu wassalaam et que euh, ruuxu yenente bi sallallahu alayhi wasallam nekk cosaanam euh, ak xolu yenente bi sallallahu alayhi wasallam nekk cosaanam voilà euh, voilà mooy nuurul akwaanil mutakawwinatil aadami voilà saahibil haqqir rabbaani comme ni ko ni mu ñëwee ci jawharatul kamal voilà moy leer googu yenente bi sallallahu alayhi leeram googu mooy leer bi nga xamante ne moom la lépp amee maanaam ci lépp lu am rek ci leer googu la amee ci lañ ko tabaxee et que aadama yi la maanaam muy ko jóg maam aadama alayhi salaam parce que forme bi nga xam ne moom la am mooy forme maam aadama alayhi salaam di tegtale mbëggeel nga xam ne moom la borom subhaanahu wa ta'aala bëgg loolu yëpp ni borom dëgg ma saahibul haqqi rabbaani gis nga mooy borom dëgg gi nga xam ne ko jóg borom bi la subhaanahu wa ta'aala parce que lépp lu concerné yenen bi sallallahu alayhi wasallam ak ruuxam loolu réalité la xaq la dëgg la voilà comme ni nga xamante ne euh, euh, noonu ci taay maanaam ñaan bi maanaam wala euh, bi mu naan eh, mu ne ashhadu innaka antal xaq wa anna wa'daka xaq wa gis nga eh, wa rasuluka xaq voilà maanaam loolu noonu wa eh, wan nabiyuuna xaq nga gis ne bi mu ne yenent bi sallallahu alayhi ma yàlla seede nañ ne yow yaay dëgg dégg nga sa diggee dëgg la nga war rasulu xaq yenen bi sallallahu alayhi wasallam wa rasulaka mooy sa yenent ki nga yabal ci ñun sallallahu xaq dëgg la xam nga lool ba pare mu daal di reprendre daal ni wan nabiyuuna te yeneen yi tamit xa dëgg lañ maanaam nga gis ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam rek dafa taxawee taxawaayu yeneen yëpp moo tax mu ne ko sa yeneen boobu sallallahu alayhi wasallam dëgg la waaye yeneen yëpp dëgg la maanaam yeneen yëpp soo leen boolee ñoom benn dëgg lañ boo xamante ne dañu représenter benn yeneen kese sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu moom mooy sensu xadis boobu le fait que yeneen bi waxee ko noonu euh, te loolu kon da ngay gis. Euh, ak naan la saata atiyatu la maanaam waxtu wi moom dana ñëw te sikk nekku te waxtu woowu ñëpp dinañ xam ne dëgg la ndax bis boobu mooy bisub dëgg zalikal yawmul haqq bis boobu mooy bisub dëgg yi nga xam ne ci la dëgg gépp di feeñe la ñuy gisee dëgg-dëgg kan moom mooy borom subhaanahu wa ta'ala màggaayam euh, subhaanahu wa ta'ala maanaam ci lañ ci amee vraiment aperçu te kenn dootu ko weddeete waaye tamit ci la ñuy xamee kan mooy yenente bi alayhi salaatu wassalaam moom mi nga xam ne moom mooy rambu jaam yi ëllëg sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci la dëgg yëpp di feeñee bis boobu ci la réalité yëpp lépp loo xam ne nit jàppoon na ko mu nekkoon ay naxee mbaay bis boobu dina ko leer ni loolu ndekete mbaay la woon lépp loo xamante ne nit ki jàppoon na ko te muy dëgg bis boobu dina gën a dina dina dina taxaw ci xam ni ndekete ci dëgg la ci dëgg la dëgg la nekkoon euh, kon euh, yàlla nañu borom subhaanahu wa ta'aala may suturu bu yaatu bis booba yàlla nañu booleeg ñi nga xamante ne dañuy ànd ak mboolo yeneen ci bi alayhi salaatu wassalaam bis boobee amin kon euh, li nga xam ne moom mooy euh, euh, yenent bi kon sallallahu alayhi wasallam kon boobu nga xam ne moom la boroom subhanahu wa ta'ala kon feeñal ci moom lépp feeñal ci moom melooy mbindeef yi itam kon da ngay gis ne mooy dëgg googu hmm, subhaanahu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama et que melo yooyu boroom wa ta'ala Euh, feeñal ci moom kon dafa feeñalaale ci moom melo mbindeef yi léegi na bu ñu xoolee ci euh, euh, wàll gi nga xamante ne borom subhaanahu wa ta'ala dafay xool mbindeef yi dafay dafay xool mbindeef yi maanaam mooy à travers jëmm yeneen saasan bi nga xam ne moom mooy rasul parce que Muhammadu rasulullah mooy ndawal yàlla la saasan moom la yàlla yabal ci mbindeef yi à travers moom nga xam ne mooy al insaanul kaamil moy nit ku mat ki borom subhaanahu wa su koy xool day gis boppam moom. day gis boppam parce tax parce dafa refléter dafa dafa refléter ci moom ah, dafa dafa dafa dafa feeñal ci moom turum yi ak meloom yi ak sax nekk-nekkam mais ci beneen volet bi euh, mooy borom subhaanahu wa bi nga xamante ne moom it dafa feeñal euh, maanaam yeneen bi sallallahu alayhi maanaam bu koy xool moom ñoom ñaar seen déyaale bu boobu noonu nga xamante ne bu koy xool Euh, léegi nag day gis euh, moom tamit day gis boroomam subhaanahu wa taala maanaam mais day moom tamit day gis boppam kon mbindeef yëpp dañuy dañuy mujj reflété waat ci boroom subhaanahu wa taala euh, ci kaw loolu kon boroom subhaanahu wa taala ci ci biir xoolante boobu muy xoolante ak yi maanaam mais à travers ki nga xam ne moom mooy Euh, ruux bu mag bu maanaam ruux bu mag bi ak ruuxul azam te mooy yenente bi alayhi salaatu wassalaam ci lay euh, moom ci boppam gis nga day melowoo yet tasifu bi sifatil maxluqiin day melowoo melooy bindee fii loolu lan la tajalli la feeñ waay la rek loolu tax ta ni san ngir wéttali konte lëxum gis nga xaqiqa boobu euh, moom la kii wax ne te mais loolu am du mën am lu dul à travers jëmm yenente bi sallallahu alayhi ndax moo tax muy al barzaxul azam tam moom mooy kiiraay bu mag al barzaxul al azam euh, xam nga euh, dafa am kenn ci nitu yàlla yu njëkk yi radiyallahu anhu ku doomam musoona wax ne ko est nga yàlla mu ne ko waaw mu ne ko nan nga ko gisee mu ne ko ci bët yenente bi sallallahu alayhi wasallam man gisuma ko mais comme yenent bi gis na ko sallallahu alayhi wasallam man ma gisee ko ci bëtu yenent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam borom subhaanahu wa ta'ala yenent bi sallallahu alayhi wasallam dëgg-dëgg moom mooy ki mu amal biir affaire mais ñun à travers yenent bi sallallahu alayhi wasallam borom subhaanahu wa ta'ala ñun dañ day am ñun affaire ndax mooy rasul ñun tamit ñu am affaire ak yeneen borom subhaanahu wa ta'ala mais faaw à travers yenent bi lay doon sallallahu alayhi wasallam kon da ngay gis ne yabal gi mu ko yabal ngir mu indil ngir mu wàccee ñu alquran bii ñuy jàng ak yeneen yëpp euh, loolu maanaam benn caractéristique benn volet la boo xamante ne yeneen volet yëpp ngi ci biir euh, mais sauf que dafa nekk ci diggante masalan euh, comme ñun rek buñ doon jàkkaarloog géej xam nga ki gis géej gi jàkkaarloog moom ni mu nekk géej yemul ak ki nga xamante ne dafa dugg ci biir géej gi yemul tamit ak ki nga xam ne dafa féey ba dugg ba nekk ci profondeur u géej gi et cetera maanaam ku gis géej ñi day jàpp ne ndox mu bari rek a fi ne alors que géej gi la fa nekk ci xeeti mbindeef yu fay dund la fa nekk la fa nekk ci ay ay ay yu xel mës mënta jàpp mënta gis lu dul nga yow nga dem fa ba gis ko wala bokk euh, mooy ci la ko xeet yooyu noonu euh, a ya fa ne vraiment dafa yéeme mais problème bi mooy yooyu yëpp réalité la yoo xamante ne ki nga xamante ne dafa jóge ci kaw gi ñëw xamul ndox mu toog xool géej gi mom da koy rek ndox mu bari mais xeetu jën ya fay nekk rek déjà loolu rek mënu ko imaginer waxu balaa nag euh, végétation bi mooy gàncax gi lam fa nekke voilà monde yi fa daje ci minéral végétal et cetera yëpp la daje ak xeetu corail yi yëpp xeetu wurus yi ba ci sax pétrole nga xamante ne moo tax euh, voilà yenn pétrole yi ñaan leen offshore ah kii yenn gisement de pétrole yi maanaam yooyu et cetera donc da ngay gis euh, ak ak yeneen ak yeneen voilà mine yi fa et cetera ah gànjar yi kon loolu euh, ki nga xam ne moom duggul ba ca biir xam yàlla tere mu naan daf ciy jël dara loolu du mën a ne loolu du mën a ne cell teg ndox mi ci suuf ak ci biir ak et cetera yooyu yëpp du ci am benn aperçu moom li muy gis rek mooy day ne ci bitti nii di gis jàpp ne ndox mi de maanaam géej gi benn ndox la bu bleu rek jeex na ndox mu bleu la te sax loolu du xaqiqa loolu illusion la jàpp gi nga jàpp ne ndox mi daa bleu loolu yëpp ay illusion la euh, mooy ay wóoru la maanaam yow yaa ko jàpp xel mais ay def-def la la voilà ay def-def la la mooy illusion kon euh, loolu yëpp kon borom subhaanahu wa ta'ala loolu euh, mu meloo meloo mbindeef nga gis kon ak wétaliku la def ci ñoom waaw daf ñu wétaliku daf ñu ko wétaliku ci loolu nag ci ngay déggee maanaawu bayit bi nga xamante ne euh, mooy bayit bu siiw boobu nitu yàlla yi di wax naan aynaani aynaani lam yaktubuhumaa qalamun fii kulli aynin minal aynaani nuunaani nuunaani nuunaani lam yaktuhumaa qalamun fii kulli nuunin minal nuunaani aynaani voilà maanaam am na ñaari ayn aynaani aynaani ñaar lañ voilà yoo xam ne lam yaktuhumaa qalamun xalima du leen bind gis nga parce que lii ñu nekk di wax ni xaqiqa yi maanaam du lu di di mën di mën a leeral dëgg-dëgg du ko aynin waaye nekk nekk maanaam aynu gu ne minal aynaani ci biir ayna aynu yi am na ne am na ñaari nuun te nuunaani ñaari nuun yooyu nuunaani ñaari nuun lañ loo xam ne lam yaktubhumaa qalamun xalimum du leen bind te fii kulli nuunin ci nuun bu nekk minal ne ci biir nuun yi aynaani am na ñaari ayn yu ci ne voilà maanaam buñu ñu ko tënkee rek dañuy tënk ayn bu nekk mooy nekk nekk borom subhaanahu wa ak nekk nekk mbindeef mooy ñaari ayn yi léegi nuun gu ne mooy ananiyat bi nga xam ne mooy mooy lu fekk nga naan man voilà man bi nga xam ne moom moo nekk ci borom subhaanahu wa ta'aala ba pare nekk tamit ci mbindeef et que ñoom ñaar ñi kenn ku ci nekk buy xool moroomam dafay am keneen ki day reflété wu ci moom mais loolu nag ci wàllu borom bi rek lay mënee nekk dëgg sinon bu dee ci wàllu mbindeef yi loolu mënul nekk dëgg gu wér voilà voilà mënul nekk euh, dëgg gu wér voilà comme euh, euh, li nga xam ne moom la xadis bi wax nekk Sahih Imam Muslim ñu naan xijaabuhu nuur voilà voilà xijaabuhu nuur law ax law law la la la la la wala boog law inkashafat la xaraqat voilà la xaraqat wujuhul xalq voilà même euh, wala waxtu mel noonu xadis boobu rek nekk ci iman et voilà te ñu lëkk teg teg ko lëkkale ko ak xadis bi nga xamante ne ak xadis xam ne ñooy xadisul isra Muslim rahimahullah voilà bi nga naan mu ne kii kii raayam leer la bu fekkonte ne dafa euh, euh, voilà bu doon lawuñ kasifat bu fekkonte ne dafa wuññeeku wala law kasifat bu wuññeeku woon la axraqat mantaha ilayhi basaruhu min xalqihi voilà noonu bu fekkonte ne daf ko xotti fépp gis-gisam moom boroom subhaanahu wa ta'aala yegg rek lool ci mbindeef rek loolu da koy day lakk maanaam mooy day day anéantiru voilà moo tax gis-gis googu ci genn wàll gi rek la mën a amee voilà mooy kiiraay gi euh, mooy ci wàllu borom subhaanahu wa la nekke mais ñun euh, voilà moo tax ñun borom subhaanahu wa ta'aala di ñu ci lu nekk di ñu gis saa su ne ñun mënuñu koo gis ak suñu bët loolu mënul nekk suñ ko gisee ak suñu bët rek Euh, loolu bëtu xol bi la te àllaxira sax bët le fait que bëtu xol euh, maanaam intérieur yi biir yi dominer euh, biti bi maanaam mooy esprit esprit bi ak tout ce qui spirituel moo dominer li nga xamante ne moom mooy tout ce qui physique corporel matériel loolu moom moo tax ñu koy gis yowmal xiyaamati moom boroom subhaanahu wa taala ànd ak loolu dañ koy gis kilo lu askanonte ak ñun ñu ko xamee kese mais pas ci lu askanonte ak moom na mu doone faa ci lu askanoon teg moom la mu doore voilà hatta yenente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, ñun suñ koy gis suñ koy xam maanaam euh, ci na mu nekke mënuñu koo gisee noonu mënuñu ko xame noonu ñun niñ koy gisee ak di ko xame moom mooy selon ñun suñu niveau fan la ne te loolu nag yenent yi sax alayhi salaatu wassalaam ak wàllu yi ku mën a doon ko ak saab yeeg ñëpp ci amul kenn kuy gis yenente bi sallallahu wala di ko xam selon dayo yenente bi sallallahu alayhi wasallam selon ni mu koy xamee ak di ko gisee ak di daje mooy selon dayo moom ñu koy gis ak di xam voilà alors que yeneen bi sallallahu alayhi borom bi subhaanahu daf ko won boppam selon moom borom bi mooy kan pas selon yeneen bi mooy kan sallallahu alayhi wasallam mu nekk beneen différence bu mag mag bu am suñu diggante ak yeneen bi alayhi salaatu wassalaam voilà euh, voilà Euh, maanaa bu mel noonu euh, wax nañ ko ci maari ji ci introduction bi euh, bi ñuy ne wa yashhaduhu ahlul fa fàtte na naka laa ko waxe wa yashhaduhu ahlul kalaamil ahlul kamaali wa yashhaduhu ahlul kamaalil kiraami bal ala qadrihi laa qadrihim ala qadrihim bo laa qadrihi li'tilaa'ihi wa yashhaduhu ahlul kamaalil kiraami bal ala qadrihim laa qadrihi li'tilaa'ihi maanaam yenent bi sallallahu alayhi nga xamante ne ñooy boroom yu mag ya yenent yi alayhi salaam ak wali yu mag yee mag a mag a mag a mag ñoom dañuy seede jëmm yenent dinañu gis jëmm yenente bi sallallahu alayhi wasallam te dinañu am accès ci réalité yenente bi sallallahu alayhi wasallam ba di ko contempler am bal waaye ala qadrihim ci lu askanoon teg seen dayo ñoom la qadrihi déedéet lu askanoon teg seen day dayo yenente bi moom sallallahu alayhi wasallam lu tax leexti laa ay kawe lool ba mënuñu koo def lii moo waral li te euh, euh voilà moo tax euh, ñu wax tamit feneen ci benn ra'iya bi euh, mooy wamaali euh, ci presque jeexital bi noonu ñu wax ci ne moom mooy xadis xadis xasida boobu wamaali si waaka ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci jeexital ibaratu ahlillahi shattan tijahukum wa yadda'i ilma al-kamali qad iftara voilà ibarat yi mooy expression yi waxin ñi nga xam ne ñoom wa way ibaratu ahlil al ahlillah voilà kaddu expression waxinu nitu yàlla yi daño dañoo wuute ci jaaxakum jëm ci yéen yenente bi sallallahu alayhi nitu yàlla yi ni ñuy waxee ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam dañoo kenn ku ci nekk rek selon fi nga toll ci ngay mën a xamee kan mooy yenente bi sallallahu alayhi wasallam te wax ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam noonu lay évoluer noonu lay noonu lay toll noonu lay noonu la dimension bi di kawewee selon yow sa dimension parce que am na dimension boo ci nekkul sa wax ci yenente bi sallallahu alayhi day day day day day day terre moo tax maa ngi ko doon wax kenn ci mbokk yi fan ye ma ne ko am na benn niveau bu nit ki di yegg euh, ci xam vraiment affaire yi su gisee wàll yu bu mën a doon mu gis lenn rek lay lay soxla pour mën a xam kii ban niveau la ne mooy bu gisee bu ci yenente bi sallallahu alayhi wala mu wax ci moom su gisee mu bind xasida ci yenente bi sallallahu wala mu wax ci yenente bi sallallahu day xool selon niveau bi mu wax bu dee dafa terre à terre xam ne kii dëgg la am na ma aarif billah la nangam nitu yàlla bu mag nangam mais aarif billah la boo xamante ne dafa bokk rek ci biir mag nitu yàlla yu mag yi ci ci ci biir seen biir noonu rek parce wax yi muy wax quand dafa nekk loo xamante ne c'est plutôt poétique terre à terre et cetera am sax niveau boobu parce que vraiment dafa gën a terre mais selon ni nga ko xamee selon niveau bi nga toll ci ngay waxee ci moom mbir wax yoo xamante ne day exceptionnel c'est-à-dire que day extraordinaire parce que sa contemplation moment bi ngay wax ci moom wala bi ngay bind ci moom mooy toll noonu contemplation boobu nag moom ngay moom ngay reproduire maanaam moom ngay génni voilà euh, bëbb yooyu maanaam mooy bëbb di tuuru moo tax ngay mën a euh, gén waxee ci moom ci dimension boobu léegi nag selon niveau bi nga yam effectivement moom ngay mën a génnee noonu di wax ci moom ci ci dimension yu yu exceptionnelle mais bu fekkente ne niveau bu bu bu yamamaay ngay yam li ngay wax yëpp rek bu fekkee niveau bu bu tuutee tuuti nga yor li ngay wax moom mooy lu tuutee donc il y aura rien de sur de de voilà d'extraordinaire voilà day nekk rek loo xamante ne euh, parfois c'est c'est juste poétique quoi voilà c'est juste poétique voilà boo nee gaynde la. c'est poétique quoi gaynde la mooy jàmbaar la voilà boo nee géej la mooy xam-xam bi bari na jikko yu rafetam yu bari na et cetera ba bari xam nga loolu moom ku ne mën na koo wax wala genre yooyu noonu voilà mais dafa am dimension yoo xamante ne loolu du képp kenn moom moo ci non seulement permettre di wax mais moo ko moo ko mën sax waxuma laa di permettre parce que da ko dul en fait parce que euh, même bu ko day am problème parce que xelam intellectam du àgg niveau bu muy saisir affaire boobu parce que lu tax parce que amul contemplation xam nga maanaam contempler u réalité boobu maanaam ne bànneexu bi ci gisu ko gisu ko daju ko amu ci gu maanaam zaw ko maanaam mosu ko ba man ci am dëgg-dëgg mémise pour mën ci exprimer woo noonu avec à l'aise noonu loolu mënut a nekk loolu du mën a ne a tax ñu ne ibaratu ahlillah sattan ci jaaxakum sa ibara expression yi nitu yàlla di wax dafa wuute lool jëm ci yow dafa wala wuute diversifié wu ku nekk di wax ci côté bi nga xam ne moom la ko borom bi wan ku nekk di wax ci dimension yi ko borom bi wane waaye wa man yaddaay képp ku woote wa ilmal kamaali xam-xamu ne xam na ba mat sëkk yeneen mooy kenn ku ko wax rek xadif ku ko wax sos na wax na lu dul dëgg voilà xanaa mu nekk ci xaal rek di wax à part loolu waaye loolu lu ne wax na lu dëgg am loolu munul ne sallallahu alayhi wa sallam kon buñ ñëwaatee kon ci borom subhaanahu wa ta'ala bu fekkee comprendre nañ mais à ci ci la feeñalee maanaam ay meloom ci mbindeef yi à travers yeneen ci sallallahu mais aussi à travers yenn mbindeef yi maanaam yeneen ci ci moom ci boppam ci lay melowoo melooy mbindeef yi ngir eh, ta'nif ta'nif mooy eh, wéetal maanaam muy am benn genre familiarité ak ak mbindeef ñeen leen bu boobaa fayta xamma muy tuddee moom borom subhaanahu wa ta'aala bi asmaa in ay tur ay tur yoo xam ne lawlaa bu dul woon an na shara naka sharia jaa dafa dikkee bi xayaa ci moom lamaa giñ naa ni kon du nekk loo xam ne sa daqaxa dana ko dëggal alaqlu xel parce que euh, xel du mën a nangu borom subhaanahu wa ta'aala di melowoo yenn melo yoo xam te ne normalement bindeef moo koy melowoo déedéet xel du ko mën a nangu waaye borom subhaanahu wa ngir yërmande gu mat gi mu am ci ñun waaye tam ak ay tajalliyaat yi nga xam ne moom lay def ci ñun loolu moo tax bu feeñoo mais loolu mi ngi amee a travers li nga xamante ne moom mooy la ñu tuddee ak ardu tajalli mooy tu mooy suufas feeñuwaay bi te moom mooy jabalu xaaf mooy doj boobu nga xam ne mooy doju xaaf nga xam ne moom moo nekk ci kawaarash muy suuf soosu nga xamante ne mooy ñu ardu simsima eh, la eh, borom bi subhaanahu wa taala ci la bindee woon Adama ci lañ ko defare et li ci des ci lañ ko bindee bu ko defee muy def tajalli gis nga kon da ngay gis ne borom subhaanahu wa ta'aala feeñuwaay gi muy feeñu ci mbindeef yi mais ci loolu mooy di dajeeg mbindeef yi mais loolu ci montagne boobu la amee mais euh, comme niñ loolu euh, mbir la moo xamante ne ci alamul xayal la amee gisoon nañ ko biñ ci tollee ci alamul xayal doon nañ wax lu bari ci jabalu xaaf noonu ah ardu simsima jabalu xaaf et cetera euh, alam boobu bu garaaw boobu bar sax et cetera alamul barsax alamul maana yooyu ñeneen fàttali ko biñ ci tolle voilà ñu ngi ko doon gis lu bari mi ngi ci de façon euh، voilà ku ko ku ci bëgg a delluwaat mën nga ci delluwaat parce que euh، enregistrement yaa ngi mais biñ tollee ci loolu doon nañ voilà leeraloon nañ foof yu bare bare bare bare ci ay po ci ay ci ay maanaam ci sens yu ci ci wàllu googu et que borom kon subhaanahu wa ta'ala foofu lay feeñoo mindee fi mais loolu du dara lu dul en réalité dëgg-dëgg lu dul xolu doomu aadama moo tax borom subhaanahu wa ta'ala ay feeñoo waayam le fait que muy feeñu di feeñ ci mindee fi di feeñu mindee fi saa su ne ci lu loolu à travers xolu doomu aadama la koy def moo tax faaf nga gis mooy alqalb voilà mooy xolu doomu aadama Euh, bi nga xamante ne dafa set ci lépp dellu ci yàlla ay kese voilà dellu ci yàlla ay kese et donc su fekkente ne euh, diisaayu àdduna sësuwul ci xol bi ba diis ci wala li nga xam ne mooy leneen lu yàlla sësu ci ba diis ci dangay gis ne euh, loolu bu dégagé woo te mooy kiiraay yi dañ dangay gis digganteem ak boroom subhaanahu wa ta'ala dootul amati kiiraay ci kaw loolu maanaam digganteem ak arash dootul amati kiiraay leer rek a fi ne ko defee muy mën di contempler màggaayu borom subhaanahu wa ta'ala ak ay feeñuwaayam ci saa su ne ci lu ne euh, d'ailleurs day moo tax muy mën euh, di am capacité ci mën euh, di accéder di maanaam di am di yegg ci ay yenn xeetu xam-xam yoo xamante ne su dul woon li kiiraay yooyu dañ xam-xam yooyu du ko du ko mën a amee du ko mën a amee du ko mën a xalaat du ci xelam du ci mën a dem Euh, te xam-xam yooyu di continuer di tuuru directement ci ci xolam saa su parce que lu tax parce que borom subhaanahu wa ta'aala du den di feeñu ci moom euh, te feeñuwaay boobu nga xam ne moom lay am nga xam ne à travers comme niñ ko waxee suuf soosu la mooy taaf te xolam foofu lay dugg parce que xolu doomu aadama gisoon nañ ni dina dugg ci euh, adduna boobu ci ñaari moment ñaari moment la ciy dugg moment bi nga xamante ne mooy suy moo tax day gis muy mën di gént ay yenn xaq ay mbir mbiri mbir yoo xamante ne eh, borom subhanahu wa wan ay réalité yoo xamante ne eh, wala eh, muy mën di nekk ci ay mbir yu yéeme fekk day nelaw maanaam mooy di mooy ci moment gént bi wala moment bi nga xamante ne ci biir moment moment bu jege gént la mooy jëmmam ji daf ko affaiblir ci lépp mais aussi moment bu muy zikkar bi ba mu jeex ci zikkar bi nga xam te ne day mën a dugg ci univers boobu aussi euh, euh, kon borom subhaanahu wa ta'aala moo tax mu mu mu ñuy melal lo yenn meloom yi yoo xam te ne euh, kon dafay daje ak bindéef yi ci biir loolu mais loolu sauf que xolu doomu aadama bi nga xamante ne dëgg-dëgg nangu gis leer boobu te te dund ko dund na leer googu dund na xaqaayak yooyu moom dina gis borom subhaanahu wa ta'ala ni su meloo yi maanaam bu boobaa melo yooyu lan lay tekki loolu moom moo tax euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo mën a am accès vraiment ci signification melo yooyu te signification yooyu maanaam sens yooyu maanaa yooyu duñu ay maanaa yoo xamante ne euh, maanaa yu yu accessible maanaam yu accessible ci ci ci ci ci xelum kese déedéet Eh, ay maanaa yu xóot yoo xamante ne eh, sharia moo ko indi e mu nekk loo xamante ne xol xolu aarif bu yegg niveau boobu te mooy vraiment ñi nga xam ne ay af ay kii lañu mooy mooy afraad yi ahlul itlaq yi ñi nga xam dañoo jeex takk ci borom subhaanahu wa ta'ala ba jeex takk Euh, jeex ci jëmm yenente bi alayhi salaatu wassalaam ñooñu suñuy contempler maanaam boobu muy ahlul qurba borom jegeñ gi gis nga xaaf qurba jegeñ jegeñ yàlla de la proximité de la à la présence divine euh, ñooñu euh, suñu accès boobu ñu am maanaam ci ci ci maanaa yooyu moo tax ñoom dañuy daal da ngay gis maanaa yooyu buñ ko buñ koy gis te borom subhaanahu moo koy wax dinañ ko gis incha allah Euh, mooy yemmoo gi mu yemmoo ci kaw aras wàcc gi mu wàcc asmaan bu njëkk bi ree ne day reetaan moom borom santa day ànd ak mbégte day euh, ak yu mel noonu day kukkali waate maanaam ñu ngi kukkali par exemple naafeq yi wala yu mel noonu ak day tëral ay pexe ak yooyu yu mel noonu comme niñ koy gisee incha allah euh, yooyu ay melo la yoo xamante ne bu dul woon li charia ñëw leeralal ñun duñ ko xam voilà voilà ñun duñ ko xam dëgg-dëgg mais comme sens bi réalité sens bi dëgg-dëgg ñun ñu ko xam réellement maanaam même bu fekkente ne maanaa bi da ngay dem ba approché ba ba ba am ci aperçu da ngay xam ne borom subhaanahu wa ta'aala lépp lu aju ci moom yow dafa am loo ci xam mais day am lu bari bari lu la ci rëcc voilà mooy comme li waykat ba wax wax wa qul liman yadda'i ilman wa ma'rifatan arifta an wa ghabat anka ashya'u waxal ki nga xamante ne moom mooy woote woo xam ilm am maarifa maanaam naan rek nekk ne dafa am maarifa dafa am ilm xam-xam di ko woote woo di taxaw yow taxawal rek ne ko alifta na rek loo xam waxaabat anka ashya waaye mbir yu bëri bëri ci ne la maanaam xam gi ñu xam loolu comme li imam Shafi'i di wax rahimahullah di wax ne xam-xam njaalbeen da am mooy nit ki day buy commencé nekk ci yoonu xam-xam rek day commencé a ne moom xam na lu bari mais d'ailleurs ñu bëri dañuy dañuy mais bu ñu commencé bay dugg ci milieu xam-xam dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dañuy gis ne géej la goo xamante ne woo pop pop pop pop maanaam mënuñu ko <laughs> géej la goo xamante ne ñoom dañ ci dañuy sax am impression que dañ ciy nuur te dañuy am impression que ni ñoom duñ mës am xam-xam dëgg-dëgg te fekk nag ñoom ñoo soobu ci xam-xam dëgg-dëgg ñoo ñoo nuur ci xam-xam ñoom ñu ñooy ñi nga xamante ne dañoo samp dëgg-dëgg ci xam-xam a ar-rasikhuna fil ilm borom bi moo tax mu ne ñooñu yaquluuna amanna bihi kullun min indi rabbina borom subhaanahu wa ta'ala ne ñooñu de niveau bi ñuy am xam-xam ci meloy tur yàlla yooyu melo yi nga xam ne mooy ay mutashaabihaat lañ dañoo lënt yéen a ñëw maanaam yéen a ñëw mutashaabihaat yi nga xam ne dañoo lënt lënt lënt googu ñàkk giñ ci maanaam ànd ne am nañ ci dugg nañ ci ba nuur nañ ci xam-xam bi ba samp ci enraciné wu en ci domaine boobu. malgré loolu dañuy xam ne daal dañoo am ay limites parce que euh, ñoom moo tax ñoom euh, ndax ndax ndax tout le temps dañuy gis ne borom subhaanahu wa ta'ala moo tax yeneen ci sallallahu alayhi wasallam borom bi ne ko wax qul rabbi zidni ilman waxal ne yow sama borom dolli ma xam-xam parce que lu muy gën di xam rek di gën di xam ne ndekete li ko defee xam-xam moo gën a bari mi ngi mel ni toq ci biir géej ndox ci biir géej moo tax euh, mun ñooñu nga xam ne nag dañoo yegg ci niveau boobu ngir kawe ñoom day yàquwulu na amanna bihi ñoom dañ naan ñun di gëm nañ borom sa lépp lañ gëm lépp loo wàcce li nga xam ne dafa lënt yëpp gëm nañ ko amanna bihi kullun min indi rabbina lépp ci suñu borom la jóge voilà voilà moo tax mu wax avant mu ne fa amma alladhina fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitna wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna fil 'ilm euh, mu ne ñi nga xamante ne Euh, dañoo euh, euh, seen xol ak jéng-jéng da cee am mooy ne kiiraay yëpp dañuy njeex ndax njeng-jeng gaa ngi gis nga seen xol la tudd voilà moo tax amuñu accès total ci ci ci ci dimension boobu ñoom fa yattabi'una ma tashabaha minhu dañuy topp li nga xam ne moo ci lënt ibtigha al fitna ngir wut fitna maanaam di jafeñal mbir yi seen bopp di voilà wabtigha ta'wili ak di sàkkoo xam dëgg-dëgg mbir mi nan la mel mooy haqiqa lay tekki foofu mooy xaqiqa dëgg-dëgg mbir mi lan lay tekki voilà comme li alquran wala ma ja'ahum ta'wilu yawma ya'ti ta'wilu foofu da ngay gis ne ta'wil li muy tekki foofu mooy xaqiqa bi dëgg-dëgg voilà mooy yowmal xiyaamati bi mooy mooy dëgg-dëgg mbir yi ñëwagul ci ñoom parce que ta ta'wil day tekki gëndale interprétation mais day tekki dëgg-dëgg mbir mi fi nag dëgg-dëgg lay tekki mooy xaqiqa bi kon ñoom dañuy jéem a di jéem a xam dëgg dëgg dëgg dëgg lan la maanaa yooyu di Euh, wa maa ya'lamu ta'wiilahu illa Allah waaye dëgg-dëgg li muy tekki kenn xam ko ku dul yàlla war a fil ilmi ak ñi nga xam ne ñoo nuur ci xam-xam ñoom ñoo ñoom ñoo ñoo samp ci xam-xam ñoo enraciné wu ci xam-xam voilà euh, na ku aji wax du ne loolu baat boobu luuf lay teg luuf ci xam-xam ndax euh, mais baatu luuf en fait moom mooy sooy sooy dëgg sa tànk ci suuf si sànq bi dugg alors que samp dëgg-dëgg mooy enraciné wu comme mooy ni ni racine ni di def ci biir loolu bokkut ak luuf ba tey wute nañ donc euh, ñooñu nga xamante ne kon dañoo samp dëgg-dëgg ci xam-xam raasixuuna fil ilmi ñoom yaquluuna amanna bihi ñoom dañuy wax ne ñun diiri gëm nañ ko ànd ak ne borom subhaanahu wa ta'aala nee nañ moom ñooñu dinañ ko xam mais ànd liñ koy xam-xam moo tax mu am ñaari taxawu kaay am na ci yenn qiraa'at yi dañ naan wa maa ya'lamu ta'wiilahu illa Allah kenn xamul dëgg dëgg mbir mi nu muy teg ci lu dul yàlla lu dul buur yàlla mu am ci yeneen i jàngin yoo xam ne dañu ne wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna fil ilmi ba pare daal di taxaw voilà kenn xamul dëgg-dëgg xam-xam bi mbir mi lu dul buur yàlla subhaanahu wa ta'ala ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi samp dëgg-dëgg ci xam-xam voilà voilà mais terewul ñoom xam nañu mbir mi am nañ ci accès ndax seen xol dafa ubbeeku seen diggante ak seen borom subhaanahu wa bi wàcce ci ñoom xam xam mbir yi ànd ak loolu yëpp xam nañ ni mënuñu koo dajal moo tax na dañuy wax amanna bihi ñun gëm nañ ci kullu lépp lépp lépp ci mbir mi min indi rabbina fasli buru yàlla subhaanahu wa ta'aala la jóge mu ne ma yadhakkara illa ulul albaab wa ma yadhakkara waaye du maanaam di delloo gis nga waxul wat yatazakkar mais yadhakkara maanaam ngir gën a feddali ne dëgg-dëgg mbir mi di ko tudd di ko fàttaliku di ko xam dëgg-dëgg jàpp mbir mi dëgg-dëgg dëgg xam lan la parce que da ngay gis tamit ne euh, même ñoom léeg-léeg borom bi da leen di woon xaqiqa bi léeg-léeg ñu jekki-jekki maanaam mbir mi comme que lu ñuy gën di dem di gën a am précision ci mbir yi di ko gën a xam nga gis affaire bi mel ni ay day da leen di brouiller voilà mais mais comme borom sant la da leen a samp may leen xool bu sell bu lapp mooy ulul albaab boroom xel yu sell yi te moo tax boroom subhaanahu wa ñoom ñoom dinañ dinañ dinañu téye mbir mi fàttaliku ko téye ko voilà moo tax bis luñ ci teg rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab yow buur suñu boroom mi nga xam ne yaay yittewu suñu ngir di ñu defar di ñu toppatoo jëlañu ci ñàkk am indi ñu ci am jëlañu ci tuuti yéegi ñu ba fa njam ca njombartal yow mii Euh, di di di di di ba pare di di di di lépp lu ñu nar a yàqal nga dindi ko jëlee ko fi suñu xol ba'da is ginnaaw ba nga xam ne hadaytanaa ci mi gën wa hab lanaa te nga may min ladunka lu tukkee ci yow rahma ak yërmande voilà mooy xam-xam bu leer bu wóor comme ni mu waxee ci Seydina Xadir alayhi salaam ataynaahu rahmatan min indina wa allamnaahu min ladunnaa ilma voilà jox nañ ko yërmande gu tukkee ci ñun ba pare wa wa moo tax gis nga fii wa hablanaa min ladunka maanaam lu tukkee ci yow mu nekk laduni loo xam ne ci buur yàlla la jóge voilà c'est infuse de la part voilà d'Allah exaltatif voilà de ci borom subhaanahu wa ta'aala jóge mooy min yow borom euh, mu nekk yërmande googu mooy bële moy lu mel ni maanaam xam-xam bu yéeme boobu nga xam ne moom nga joxoon Seydina Xadir alayhi salaam nga xam ne da nga ko jox yërmande googu moo ko pare xamal ko xam-xam bu yéeme yow yàlla defal ñu loolu voilà euh, kon ñu la doon innaka antal wahhab yow rek yow yaay kii maye ndax turu wahhab xadara wahhab en fait turu ya turu yàlla boobu di al wahhab euh, lu lu lu nit ki mënta defal boppam rek te manu koo fàggu ci nga koy gis mooy masalan comme par exemple hablana min ladunka zurriyatan tayyiba yàlla may ñu lu tukkee yow njaboot gu baax njaboot gu sell bu baax loolu nit ki mënu koo defaral boppam voilà et que may bi yàllay may ci turu Wahhab day nekk loo xamante ne su la koy may euh, may gi day essentiel c'est-à-dire que may lay doon koo xamante ne euh, du du du ngir bëgg gim bëgg rek a tax ngir sa jëmm rek a tax gis nga xam nga mooy comme nit ki tey suy suy suy su yoree doom livre muy mu jooy guddi gi bëgg ku ko defaral meew wala jox ko ko maanaam ni muy jugee di ko joxoon di ko jox may meew mu naan maanaam amu moom benn intérêt xale bi rek a tax jëmmi bëgg jëm bëgg xale bi rek te bañ lu ko metti rek moo tax maanaam walillahi masalul ala borom subhanahu wa ta'ala suñuy may bëgg jëmmi bëgg may loolu rek a tax voilà amu moom benn intérêt amul lenn lu nekk ci ginnaaw voilà deful dara deful dara ci defuluñu dara ngir ne moom dafa bëgg dara déedéet. innaka antal wahhab rabbana innaka jaami'un naasi li yawmin laa rayba fiihi inna allaha laa yuxliful mii'aad voilà yow buur yàlla subhaanahu wa ta'aala yow de yii suñu borom bi yittewu suñu mbir duñu toppatoo duñu defar te lépp lu ñu nar a gaañ nga sànk ko yow yaay ki nga xamante ne yaay dajale nit ñi bis boo xam ne sikk nekku ci yow de maam naka buur yàlla moom dafa nekk koo xam ne du wuute dig daje rendez-vous bu mu joxe dana ko dana ko respecté ci kaw loolu ci ñaan yu am solo yooyu nga xam ne ñoo ci sourate Al Imran te li sayyidat Ummu Salama wax radiyallahu anha nee na yenent bi sallallahu alayhi wa sallam li gën a bëri ma dégg ko mu koy ñaan te ñaan gi gën a bëri li mu gën a bëri li daan ñaan mooy rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa lana min ladunka rahmatan innaka